ginnaaw bi ñu sant yàlla julli yénn yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñi ngi ñëw ci euh, ba tey jotaay al kunuz euh, bu al imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani ñi ngi ci yemoon ci al kanz as-sani ci maratibul wujud ci suñ jotaay bi dañoo taxawoon ci maanaawu xel ak soppandiku bi nga xamante ne moom lay soppandiku moom la doomu aadama di ko jëfandikoo di ko soppalikoo euh, waaye li nga xamante ne surtout ci liñ taxawoon mooy euh, le fait que ne doomu aadama bi buy jóge di nekk bone di nekk liir euh, di day jóge day day day day day nekk koo xamante ne xel mi tabaxoogul su ko defee mu nekk ci lunu boyal kunu boyal maanaam ci itlaq Euh, mu nekk koo xam ne day am euh, fitra maanaam euh, fitra googu borom subhaanahu wa ta'aala ne moom la tabaxee mindi fitratallahi la fatara an-naasa 'alayhaa laa tabdiila li ba pare mu teg ci ne zaalika diinul qayyim tabax googu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa di tax ba tabaxee mindi fi nga xam ne daf leen cee tabaxee ci anam goo xamante ne ci cosaan la Euh, noonu la ko noonu la leen euh, defaree nga xam ne euh, dañoo am lépp dañoo maanaam jàppandi gi nekk fi ñoom ci mboolem xeetu mbaax ak cellte ñu am ko waaye tamit ñu am ak boyal maanaam seen digganteek seen borom subhaanahu wa ta'ala dara tënku leen dara tënku leen sauf que fitra googu du noonu la ñuy màggee maanaam loolu mooy ne ni ñu nekkee ñoo xamante ne seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala dara tënku leen danoo nekk ñoo xam ne dañ dañ leen a boyal euh, nga xam ne euh, am nañ xeetu perfection bu mat sëkk maanaam ñu nekk ñoo xamante ne nañ ci loo xam ne takk-takk la ak tilim tilim maanaam set nañ ci lépp loo xamante ne ak ak euh, ay xeeti bàkkaar la ah loolu mooy fitra bi que loolu ñoom duñ ko soit dañ leen ci lu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne fa am fa amma abawaahu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi ba pare mu daal ne fi fa in kaana muslimayni fa muslim comme ni mu nekk ci riwaaya bu nekk sax imaam muslim rahimahullah maanaam kon baayam maanaam baayam yi moom mooy wayjuram yi wala société bi ñoom ñoo koy def yahuud wala ñu def ko nasaraan wala boog ñu def ko majuus muy jaamu ay tàkk-tàkk kon bu ñu ay jullitam mu nekk jullit kon da ngay gis ne li li li capacité boobu nekk ci moom maanaam boyal gi ñu ko boyal dara tunk ko tunkuñu ko ci benn xeetu doxalin loolu mooy fitra bi mais ñàkk tunk googu nag moom mooy ni xale bi nekkee eh, bi mu nekkee liir nga xamante ne dafa nekk ci itlaq borom subhaanahu wa ta'ala ko maanaam muy gis lu lu ñun lu ñu ñun mag ñi muy dégg ñun lu ñu dul dégg ba pare tamit mu am connexion bu mu am digganteem ak borom subhaanahu wa boo xam ne dafa sell dara yàqu ko dara dara doxul ci diggante bi mais tamit mu nekk tamit koo xamante ne euh, environnement maanaam bi environnement bi mu nekk amagul jeexital gu gu gu gu négatif waaw gu gu négatif d'ailleurs même bu positif ci moom euh, sauf que lu muy gën di màgg ak ci circonstances yi muy màggee ak ci ni muy doxale ak ni muy nekke nekkee euh, ci lay am nu muy mel léegi nag borom subhaanahu wa ni borom subhanahu wa ta'ala tabaxee bi mu naan aqim wajhaka li diini euh, hanifan euh, euh, jëlal sa lépp yéene sa nga teg ko ci doxal dundin wu baax wi nga xam ne dangay ngay jub kot wallif lépp loo xamante ne ak dëng-dëng la mu ne loolu nag moom mooy diine ju moom mooy ni borom subhanahu wa tabaxee doomu aadama yi ci cosaan mooy fitra noonu la leen tabaxee ci cosaan Euh, euh, loolu nga xamante ne moom mooy maanaa euh, xaqiqa bu fitra donc boobu donte borom xoxo wax nañ ci ay wax yu bëri bëri mais maanaa yi li ci wér incha allah taala mooy lii ñu wax nii mooy maanaa bi et que moom mooy diine mooy mooy mooy mooy doxalin mooy melokaan woowu nga xam ne moom la liir bi di mel nga xamante ne dafa ànd ak itlaq dañ ko boyal amul dara lu ko tënk tënkuwul ci dara lu dul ci boromam subhaanahu wa kon mu nekk ci lu ñuy tuddee itlaq mooy ak boyal euh, mais sauf que xel mi buy constitué wu nag day jógee ci boyal googu di ñëw ci tënku ba ñu gisoon ni tënku googu moom mooy waral ba nga xamante ne euh, itlaq gi mu nekk woon ak li ci nekk ci xeetu texe loolu day mujj nekk loo xamante ne lu muy fàttaliku la ci subconscience am kese mooy zikra rek lay doon maanaam day mel ni day day daf mu fàtte ko mooy mooy mu koy mën di fàttaliku rek ci subconscience am mais pas ci conscience am nag moo koy yóbbee ci muy tënku maanaam euh, muy muy muy daw daa iman di wut lépp loo xamante ne ak xurriya la mooy liberté voilà liberté ak lépp loo xamante ne day tax ba mu mën a tinkeeku wat maanaam comme ni mu tënkoo woon ci cosaan ni mu woon ci cosaan mu bëgg tënkuwaat ci loola lool moom mooy yóbbu nit bi borom bi nag subhaanahu wa ne ne l'islam gii diine bii moom mooy li nga xamante ne moo la mën a yóbbuwaat ci xaal boobu nga mën a sellaat denc taq-taq yi denc bàkkaar yi denc maanaam nga delluwaat nekk forme ci forme bi nga xamante ne moom mooy forme maam Adama alayhi salaatu wassalaam bi ko borom subhaanahu wa ta'ala tabaxee parce que doomu Adama yi ci loolu lañ topp maanam dañoo topp maam Adama ci loolu Euh, bu ñuy màgg xel mi constitué wu et maanaam cosaan boobu nga xam ne moom mooy cosaan bi defaree moom aadama mu am cellte googu loolu day denc moom loolu moom moo tax nit su demee ba sangu ci li ñu tuddee maa moom laan in bi maa ul xëy bi in kunta euh, euh, loolu moom mooy maanaam nga laablu mooy nga sangu ba set wicc jàpp tamit ci ndox moom moo di kumpa te moom mooy alquran ak sunna xaqiqatan loolu rek la guddal géeg bettal gi yéeg yéeg wàcc gi lépp boo ko tënkee lépp da ngay dellu rek ci ne mooy alquran ak na te loolu la ñuy wax sharia maanaam sharia mooy alquran ak sunna loolu mooy sharia leneen yi ci def yëpp xaqiqatan maanaam interprétation wu sharia la wala gis-gis ñu am ci sharia la maanaam mooy euh, boroom xam-xam yi gis-gis yi ñu am wala interprétation biñ ci ci am ak yeneen yëpp loolu interprétation bu ñu am la ci sharia waaye sharia bi mooy yoon wii ñu fi tëral euh, kooku moom mooy yoon bi nga xamante ne maam euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'ala euh, moom moo ko fi teg ne shara'a lakum bihi min ad-diini ma wasa bihi nuuhan walladhi awhaynaa ilayka wa ma wasaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa te mooy lan an aqimu diina wala tafarraqu fihi lii mooy sharia te d'ailleurs yoon woowu mu tëral ne na ngeen taxawal diini ji soo wooral ci mooy la mu waxoon fële rek gis nga ba ba muy wax wa aqim wajhaka lid-diini hanifa après mu ne fitratallahi la fatara an-nas alayha mooy ni borom subhanahu wa ta'ala tabaxe nit ñi ni coow coowooral ci sa kanam borom subhanahu sa dundin yëpp sa mode de vie yëpp nga jox ko yàlla cexe bu raxul dara lii moom mooy euh, lii moom mooy fitra googu fitra googu nag moo tax euh, euh, xaqiqatan ku mel ni Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani day wax ne Euh, mooy nga dellu ci martabay qutbaniya maanaam mooy ndax qutbaniya dara lu fitra googu noonu xaqiqatan euh, amaan na sax euh, martaba boobu gën a garaaw sax martaba qutbaniya gi parce que tout simplement mooy dalay delloo rek ci cellate gi nga xamante ne mooy cellateg cosaan gi maanaam cellateg cosaan gi parce que moom mooy bi nga xamante ne maam Adama alayhi salaam maanaam di ko boroom subhaanahu wa ta'ala bindee daf ko bind ci ndox ak ban Euh, ndefit ndox ak bon boobu moom moom mooy li nga xamante ne moom lañ jël euh, euh, moom la borom subhaanahu wa ta'aala jël yaatal ko tabax ci maanaam defar ci maanaam maanaam mu nekk suufas tajalliyaat yi mooy ardu tajalliyaat yi mooy suufu feeñuwaay yi loolu moom moo tax feeñuwaayu doomu aadama maanaam kon mooy loolu suuf soosu nga xamante ne mooy partie parce que kenn ku ci nekk ci ñun partie wu doomu maam Adama alayhi salaam mi ngi ci ñun loolu moom moo tax ñu nuru ko d'ailleurs mooy partie wu boobu nekk ci ñun maanaam moom mooy suuf soosu noonu lenn lu nekk dafa nekk ci ñun. kon loolu moom moo tax su fekkente ne dañuy ñëw di gane àdduna dañuy ñëw ak sellate googu mooy pureté bu sell googu bu bu yaatu bu bu bu ta bu mat sëkk googu mais bu ñuy dellu après effectivement loolu xeetu martaba xutbaani la Euh, xeetu martaba xutbaaniya la euh, mais mu gën a kawe encore que xutbaaniya bii ñuy wax nii maanaam moo gën a kawe tuuti parce que cellte euh, googu noonu mooy nit ki dem ba nga xamante ne du nekk mukk lu safaanoo ak alxuraan ak sunna ci benn anam ci anam yi amul benn anam ci anam yi bu muy safaanoo ak alxuraan ak sunna loolu moom mooy tënku googu loolu lay wax nag nekkoon sharia boo xoolee kulluhu taqyidun lépp tënk-tënk la maanaam et que Euh, nit ki day daadi kon euh, kon fa huwa yu xaawilu ah, day day day di tëral pexe bu nekk an yaxraba minhu ilaa mawtini hurriyatihi maanaam day day di nit ki da foo foo ko fekk kon yu xaawilu day eh, tërali pexe an yaxraba ngir mu daw minhu ci sharia ilaa mawtini dem ci bërëb hurriyatihi ak goreem maanaam ne man dama gore mooy dama am liberté buñ seetloo ci jotaay bi weesu liberté boobu noonu léeg-léeg xalaatu ne dama war a libre damaa bëgg suma bëgg bëgg laa rek maanaam fi muy yóbbee nit ñi ci njaay àllu maanaam ci ñu rabe yor jikko yi njaay àll yi jikko yi rab yi ci àll bi euh, moo tax dangay gis nit ki masalan mu nekk benn doomu aadama ni ci biti nii ci biiram ay xeeti njaay àll yu nekk daal di ciy laqatu maanaam nga gis ci biir golo gis ci biiram aw aw aw euh, mbaam gis ci biiram nag gis ci biiram xar gis ci biiram euh, euh, gëléem gis ci biiram segg gis ci biiram gaynde gis ci biiram bukki gis maanaam xeetu jikko yi nga xam ne moom lañ melalale mën a melale njaay àll yëpp te mu nekk ay jikko yoo xamante ne yu ñu mën a yu ñu ñàkk a rafetlu la ci yenn yi mais yi yu ñuy rafetlu sax yooyu yëpp da nga koy gis ci doomu aadama maanaam surtout yi nga xam ne dañuy koy ñàkk a rafetlu Euh, ba tax moo tax ñuy wax moo tax day nekk koo xamante ne euh, euh, day nekk koo xam ne maanaam mooy insaanul xayawaan yi parce que ñun ki doon wax ne moom mooy ki mat dëgg-dëgg te moom mooy ci cosaan kooku moom mooy ki nga xamante ne mooy nit ki nga xam ne mooy al insaanul kaamil mooy nit ki mat voilà delluwaat ci kamaaliye googu mooy mat googu loolu moom mooy objectif bi mooy fitra bi maanaam delluwaat ci fitra boobu noonu parce que borom subhaanahu wa la wax yeneen ki bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ne moom mooy sangi-sang yi moom mooy euh, euh, euh, lépp sallallahu alayhi wa sallam huwal kullu voilà muy lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la wax sax pourtant ne ko na nga na nga na nga na nga mel noonu na nga mel noonu loolu mooy kon loolu mooy objectif bi te loolu moom mooy finalité bi sauf que doomu aadama su fekkente dafa bëgg maanaam mel ni njaay àll yëpp di daw Euh, ba pare yor jikko yu ñaaw yi nga xamante ne mooy jikko yëpp yi ñaaw yi wala boog muy daw parce que tout simplement état d'esprit bi mu am mooy esprit de liberté bi nga xam ne moom lañ doon wax ci suñ jotaay bi weesu te taxawoon ci euh, ba tax nga ay bëgg-bëggam ay nam nammam ay objectifam ay lu mu bëgg dugg lu mu bëgg a daw lu mu bëgg a def yëpp daf ci jiital moom d'abord nan la bànneexu bakkanam nan la koy toppee ak tamit nga gis mu yor jikko joo xamante ne day yor jikkoy gaynde ci ab ci ci ci ci àll wala koy segg bu nekk ci àll bi wala jikkoy golo ah bu nekk ci toolu jàmbur wala boog jikkoy euh, euh, euh, xaj boo xamante ne day xuuxalaate ke tiitalaate ba noppi noflaayam rek daal di koy yitteel wala boog jikkoy Euh, mbaam xuux bi nga xamante ne amul benn xeetu fiiraange goo xamante ne moom moo ne ci moom et cetera euh, euh, wala jikkoy kene yi nga xamante ne dañuy nekk ci biir kër gi lu nekk ñu yàq ko lu nekk ñu matt ko lu nekk ñu jël ci te te luñ ci lekk luñ ko jeexal wala boog jikkoy muus nga xamante ne saa yoo tegee sa sa ci mm, saa yoo nduggee ñu ñëw yàq wala et cetera xeet maanaam wala boog yeneen xeetu jikko yi nga xamante ne Euh, voilà euh, mën nañ ko xool mu mu mu maanaam ci ci njaay àll yi ah, ji koy xar wala mbaam wala ñooñu nga xamante ne al toppe rek lañ duñu xalaat sax maam duñu toog sax di réfléchir ak yooyu noonu euh, yooyu li ko waral lépp lenn kese la mooy la fait que nit ki génn ci ci itlaq googu ci boyal googu ñu ko boyaloon ba pare mu daal di dellu ci xel Euh, euh, maanaam di jëfandikoo xelam mais au lieu mu jëfandikoo ko ngir lu koy jariñ mais daf koy jëfandikoo ci loo xamante ne moom mooy liberté am lay wut maanaam au lieu mu jëfandikoo ko ci loo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala loolu la ko sampal ba tax boo xoolee alquran mu fees dell ay aaya yu naan afala taqilun afala yaqiluun a yatazakkarun afala yatafakkarun afala yatadabbaruna ak yu mel noonu yëpp xanaa duñu settantal xanaa duñu xalaat xanaa duñu ni ñuy xoolee mbir yi xanaa euh, du du du seen xel mi duñ ko jëfandikoo ak yu mel noonu yëpp mooy ne c'est parce que effectivement ñi ngi jëfandikoo seenum xel mais niñ koy alxuraan boobu boobu jëfandikoo xel taxu ko woon a wax mais euh, doomu adama yi maanaam ñi nekk ci kaw suuf te mooy insaanul xayawaani mooy nit ki nga xamante ne moom nit kooku njaay àll la xaqiqatan c'est un animal maanaam un homme un être humain c'est animal sauf que animal la boo xam ne dafa wuute ak yeneen animaux yi léegi nag kañ lay nekk doom maanaam être bi nga xamante ne euh, c'est un être bestial animal mooy su fekkente ne euh, euh, dafa dafa génn ci lépp loo xamante ne daf koy delloo ci fitra boobu maanaam mooy koo xamante ne dafay dellu daa iman ci bëgg di mel comme ni nga xamante ne noonu la njaay àll yi mel muy nga xam ne benn nit la d'ailleurs moom mooy kii gën a garaaw ci animaux yi su fekkente noonu la demee moom moo tax lu nekk dañ koy attendre moo tax il suffit ngay xool info yi wala ngay ngay ngay nga bari fooy dem wala ñooy dégg di ay dégganteel nga dégg xeetu njoom de ku nga gis ne ñi def lii ay animaux ñoo nekk seen biir sax nit ki dañuy day nekk ci xaal boo xamante ne maanaam xër fokkale euh, tiit ragal bëgg bëgge euh, soxor iñaan mbañeel fees dell ci xolam et ba nga xamante ne soo ko xoolee jëmm ji ci boppam da gis ay animaux yu yuy manifesté wu travers jëmmam yàlla nañu yàlla sàmm te loolu euh, moom ngi maanaam da gis ne dootuñu ay nit dootuñu ay doomi aadama maanaam animaux lañ ay animaux lañ effectivement mooy insaan xayawaan yi mooy koo xam ne animal la c'est un bes maanaam euh, euh, yàllaam bestial boo xamante ne démoniaque voilà koo xamante ne seytaane buy dox la ab seytaane buy la voilà nga xam ne day mën di ràññee di mën di xàmmee du nangoo ba pare ba pare mais nekk ci calcul kese du nangoo wax dëgg te yàlla tax du nangu gis ku ñuy tooñ mu daal di jàpp ci loxo kii tooñ ne ko yow yaay tooñ du ko nangu parce que tout simplement seytaanun axras la comme ni ko xadis bi waxe as-saakitu anil haqqi seytaanun axras mooy ki nga xam ne dafay noppi ci dëgg kooku seytaane bu muuma la parce que tout simplement ki nga xamante ne te te te noppi ci dëgg nag te euh, euh, rek laajul rek nga noppi ci ci dëgg parce que diggante ku tooñ ak ku ñu tooñe fi ne déedéet diggante kuy jalgati dig ak ku ku ak maanaam ak koo xamante ne jotewul ak kenn dara mais li muy def ci jëmmi boppam moom ci boppam mooy li baaxul parce que seytaane bi nga xamante ne euh, maanaam saa yoo xamante ne njombe dafa xew xaqiqatan adduna ba adduna daj bi mu tàmbalee am ba léegi saa yoo gisee am njombee di am rek c'est parce que euh, gànnaay gànnaay di gën a parce que loolu mooy bàyyi ma xam nga bàyyi ma xam nga bàyyi matul anam bàyyi nga bàyyi ma lu tax ñu tuddee leen bàyyi ma parce que buuxum gi nekk ci ñoom moo tax mooy lan mooy noppi c'est-à-dire que duñu wax mënunoo wax wax ju leer lool moom moo tax ñu naan leen bàyyi ma loolu moom moo ki nga xamante ne euh, xamuñu nu mu tudd xamuñu lan la te kenn tudd ko kooku mubham lañ koy tuddee mooy koo xamante ne hmm, euh, ubhima mooy mubham mubham mooy ki nga xamante ne kenn tuddul turam mooy anonyme un anonyme yaa ngi dégg euh, loolu nag moom mooy maanaam bahima foofu la jóge baatu bahima léegi nit ki nga xamante ne moom daf fi nekk en tant que euh, ku ñuy déglu wala même ku ñu dégluwul d'ailleurs euh, koo xam ne xam dafa important koo xam te ne dañ ko war a bàyyi xel koo xamante ne dafa nekk boroom xam-xam wala en tout cas mu nekk koo xamante ne boroom kilifteef la ak borom cër la ak ku melul ni ñooñu ñii ma tudd ak ku melul ni ñii ma ñoom ñëpp dafa am loo xamante ne moom mooy seytaane fi mu leen di jëfandikoo ak fi muy duggee ci seen biir ba ñoom ci seen bopp ñu nekk seytaane maanaam mooy ne seytaane dafa leen day inhiber maanaam day day day day day day day écraser maanaam day rajaxe day yàq te day euh, day neenal day inhiber day neenal ci ñoom lépp luy nite daal leen di dugg samp leen ñoom seen jëmm ba boo gisee nga foog ne nit moo nekk ci sa kanam ndekete seytaane moo nekk ci biiram di jëf ak a wax euh, du bu ko defee duñu wax dëgg fañ ko war a waxe fuñ ko warul waxe rek lañ koy wax maanaam fuñ ko warul waxe dans le sens euh, mooy bu weeso wala boog boo xamante ne dëgg-dëgg soxlaatuñ ko fa woon parce que ko soxla woon mooy fee jamono juñ ko soxla woon mooy jee anam giñ ko soxla woon mooy bee ñoom bu boobaa keetu maanaam jikku seytaane googu moom mooy li nga xamante ne moom euh, yi dajale animaux yëpp boobu lañ bokk ci jikko mooy ñàkk a wax mooy ñàkk a a wax mais bu dee ci ñoom xam nga du xas parce que ñoom seen caractéristique noonu la ñoom pour ñoom noonu lañ war a mel borom mais mi ñun doomu aadama waruñu mel noonu borom bi daf ñoo may lambe may ñu xel xalaat may ñu ki mais seen xel ak xalaat yi duñ ko jëfandikoo lu dul pour calculer yaa ngi dégg wax ne maanaam ñu koy jëfandikoo pas pour li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala bëgg déedéet dañ koy jëfandikoo ci li nga xamante ne moom mooy li li amul njariñ ci doomu at li amul njariñ li nga xamante ne waruñu ko woon a du loolu moom mooy li taxoon borom subhaanahu la ta'aala defal leen ko dañ ko dañu détourner euh, kii objectif yi voilà yaakaar naa loolu la ñuy wax détournement d'objectif voilà léeg-léeg mu am benn financement bu ñu def ah euh, euh, yaa rawatina ci réew africain yi foofu moom la gën a bare euh, parce que bu dee réew tugal yi moom boo ko defee da lay dañ lay duma kooku moom duñ la bàyyi duñ la duñ la seetaan mais mais euh, nga xamante ne dañuy ñëw alal ji dañ ko financement bi génne nañ ko nangam pour nangam la yow nga jël ko damm sa poche wala nga dugal ko feneen fa la neex yow euh, loolu maanaam nit ki nga xamante ne kon bàyyi ma boobu maanaam mooy Euh, dafa noppi comme li xadis bi wax ne kooku nga xam ne dafa waroon a wax dëgg te yàlla maanaam di waxal yàlla parce que alxaq mooy yàlla euh, war a waxal yàlla war a wax ci yàlla war a wax lu aju ci yàlla luy tax nit ñi xam yàlla war a wax tamit loo xamante ne moom mooy dëgg ci diggante mbir mu ne parce que doom dafa am solo wala sax kuñ ko xaarewul mais dana jóg rek quand même dina wax dëgg xadis bi ne parce que seytaane la bu muuma parce que xam nga lu tax parce que seytaane bi nga xamante ne moom mooy seytaanu naafiq biy wax seytaane boobu moom dafay soxla daa iman seytaane bu muuma te njombe yi mooy liñ doon wax léegi njombe yi gën a def ci kaw suuf bi adduna amee ba léegi li tax njombe yooyu di mën di am dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ne dafa am ngànnaay boo xamante ne faw ñuy jëfandikoo njombe googu ngànnaay googu dañ koy jëfandikoo te ngànnaay googu noonu ñuy jëfandikoo fukk feek jëfandikoo wuñ ko ci niñ ko bëggee ñoom njombe gi dana continuer di am xam nga mooy njàngaanaay boobu mooy nan mooy noppi yor jikkoy bàyyi ma mooy bañ a wax jikkoy animaux yi la bañ a wax bañ a wax loolu jikko moom la ñuy yor moom la ñuy ñu def lépp seen calcul yëpp fokk ñu tege ko noo xamante ne képp koo xamante ne sax wax dafa am njariñ wala ñu koy xaar wala boog xaaruñu ko sax sax nan la def ba sa gémmiñ gi nga tëj ko nga def ni animaux yi di def mooy noppi bañ a wax wala soo demee ba war a wax waxal wax joo xam ne deefu ko tuddee wax ndax xam ngeen ni borom subhaanahu bi mu doon wax naan ni dañoo am ay nopp yu dul dégg c'est pas parce que duñu dégg mais dañ dul dégg li mat a waxul ne biñ am nañ ay bët mais duñ ci gisee waxul ne maanaam dinañ gis mais li ñu gis moom lañ gisul fee tamit li ñu war a wax lañ waxul te arme boobu noonu mooy ngànnaay boobu te mooy noppi complicité wu ñeneen ñi ci des loolu foog njombe boo dégg adduna ba adduna jëlal histoire nag du début à la fin njombe boo fi dégg ngànnaay li gën a mag li nga xamante ne moom la ñi def njombe loolu def jëfandikoo mooy noppi le silence mooy arme bi gën a atroce moo tax xadis bi ne seytaane la ci def loolu parce que seytaane bi nga xamante ne moom day dafay wax wala muy jëf pour mu mën réussir li def fokk mu soxla seytaane bi nga xam ne moom dafa noppi te ci ñi koy xaare mooy ñi ñu doon gën a xaaral ci ñoom seen kaddu ci lu ne day soppeeku nag selon domaine yi ak selon mbir yi ak seno jamono yi ak seno bërëb yi mais lii globalement moom mooy li ñuy soxla voilà da ngay gis sax ci benn kër wala boog ay nit ñuy ànd mu am njombe luy waate am mu am tooñ gu rëy guy am ak yeneen ak yeneen kenn ku ci nekk daan ni moom non xam nga lii bu ci dugg da indi ci jafe yi problème bii nangam non non xam nga bul wax ci ah, waaw wala boog nga ne ah man de comme sama yoon da cee nekkutul rek moo tax waxuma ci te booba jamono yow la seytaane jël sa nite mu neenal ko ba pare di soppandiku ci yow soppandiku wu bàyyi parce que yow yaa sa yoon nekku ci woon waroo woon a wax ah damaa xam ne sama yoon nekku ci rek te bu doon yow la di nga bëgg yoonu ñeneen ñi nekk ci ba musiba bi bañ a dal sa kaw voilà te loolu euh, ci ci ci ci ci lañu taxawoon ci jotaay bi weesu donte euh, de kon nit ki doomu aadama bi Euh, bind boobu ñu ko bind maanaam ci suuf su sell soosu ak ban ndox moom nga xam ne mooy ndox mu sell mi euh, bu fekkente ne day màgg nag léegi moom da koy tilimal ce qui fait du delluwaat ba nekkaat ci cosaan dëgg-dëgg na meloon mais tarbiya bi mi tarbiya à travers xaqiqa yi nekk ci alquran ak sunna à travers maanaam di ko jaaree ci euh, li nga xamante ne moom mooy sharia bi borom subhaanahu wa mu jox ko ki nga xam ne moom mooy sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko alquran waxe yu'allimuhum euh, euh, yatlu alayhim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma muy jàng ci ñoom ay aayam di leen tartiya di leen wa yuzakkihim mu leen di sellal di leen tarbiya di leen bëggloo yàlla di leen xamal boroom subhaanahu wa ta'aala ci ay turam ak meloom yu kawe waaye di leen bëgguloo di def ba yàlla bëgg leen ñoom ngir bëgg ñoom gi ñu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp gi ñu topp tànk sunnaam sallallahu alayhi wa sallam waaye wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikma mu leen di xamal nag alquran yi nga xam ne mooy téere bi te mooy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lépp loo xamante ne jàngale na ko waaye ak maanaam xikma bi nekk ci ginnaaw mooy sagesse bi te moom mooy njàngalam yeneen bi sallallahu kon alkitaab bu di alquran ak al al xikmatu mooy sunna mais euh, bu ñuy wax xikma te waxuñu rek sunna sunna mooy le fait que yeneen bi sallallahu alayhi li muy wax li muy jëf li muy doxale li muy gise ci biir ak du zahir bi kese de zahir bi ba baatin bi mais xikma bi moom mooy euh, sew sew yi nekk ci xam-xam boobu ak xóotaay bi ki nekk ci xam-xam boobu et mbir moomu ci yonent bi sallallahu alayhi rek la mën a jóge voilà loolu mi ngi am ci nit ki bu jëlee ne li aju ci alxuraan ak sunna man ci lay engagé wu ci ne dinaa ko jàng dinaa ko jéem a xam dinaa ci dugg dinaa ci bu fekkente ne ànd na ak yéene bu sell mu nekk loo xamante ne eh, eh, eh, xam-xam la boo xam ne day tukkee ci borom bi subhaanahu wa xam-xam la buy tukkee ci borom subhaanahu wa taala bu fekkente ne ci faagu teew ci jëf ci doxal ci et cetera rek la aju nag ak maanaam njàng moo xamante ne ginnaaw gi moom maanaam le le caractère intellectuel kese moo la ci yitteel loolu moom day nekk ilmun kasbi rek muy loo xamante ne da nga koo fàggu noonu rek voilà leer gañ cay laaj du du dëgg dëgg du du du am parce que caractère intellectuel bi rek la amal solo alors que caractère spirituel et moral bi dafa am solo ci mbir mi daf ci am solo voilà kon doomu aadama ngir mu mën a yiigaat kon pour sellaat gis nga comme ni ko Alxuraan waxee léegi ngir mën a sellaat nag yéegaat ci ba dëgg-dëgg bi nga xamante ne moom mooy tax mu delluwaat ci cosaan boobu maanaam purifier waat boppam sellaat carrément comme ni mu ñëwee woon ci cosaan comme ni ko boroom subhaanahu wa ta'aala woon ak relation bu sell boobu mu amoon digganteem ak borom maanaam boroomam subhaanahu wa ta'aala ci loo xam ne dafa ànd ak tinkeeku dafa ànd ak tinkeeku mooy itlaq gi loolu faw ci yoonu sharia nga ko mën a amee looloo tax mu ne walakin na waaye nag allah buur yàlla qada dafa dogal alayhi ci doomu moom mii doomu aadama bi hada taqyid googule tënku muy tënku ci sharia boobu wa annahu te kat moom laa yaxruju du génn mukk ilal itlaq di delluwaat ci boyal googu ñu ko boyaloon muy absoluité boobu mooy ci cosaanam moom ni mu ñëwee maanaam cell teg cosaanam ci maam aadama alayhi salaam ci suuf sell soosu suuf soos nga xam ne moom mooy ardu tajalliyaat yi mooy suufu feeñu waayu borom subhaanahu wa ta'aala bi ñuy gis xayal buntu boobu yéen a ngi koy fàttaliku ci eh, eh, awaalimul insaan mooy doomu aadama eh, adduna yi borom subhaanahu wa doxin ci moom partie bi ñu koy gis jamono jooju gisoon nañ taxawoon nañ lu yàgg yàgg ci xayal xayal googu nag mooy. fi borom subhaanahu wa di feeñoo mooy adduna boobu nga xam ne moo gën a yaatu ci adduna yi voilà alwaasi'u ad-dayiq lañ koy tudd mooy dafa yaatu lool lool lool lool amul lu ci tënku mais dafa xat voilà dafa xat parce que feeñuwaay maanaam forme yi rek ñoo ciy feeñi loolu rek a ko xatal mais sinon lépp mën na ci feeñ voilà foofu adduna boobu nga xam ne yu concret yu abstrait yi dañuy ñëw nekk yu ay concret et cetera maanaam cellte goog nga xamante ne feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci mboolem anam yi da ciy génni da ciy feeñi nit ki lëkkaloog borom subhaanahu wa ba jeex takk ci moom subhaanahu wa loolu nag ngir nit ki mën koo amaat loolu du ca génn illaa lu dul min taqyid ci tënku gaayata taqyid dayo tënku il faut que mu delluwaat ci sharia ci alquran ak sunna alquran ak sunna alquran ak sunna alquran ak sunna na loolu nag jubluwuñ euh, yeneen xam-xam yi ñuy wax maanaam comme masalan bu ñu waxee alquran ak sunna jubluwuñ ci ne par exemple dañ naan ah kon day fiqh usul maanaam xeet yooyu noonu a ah, kon ndekete jarul sonn et cetera déedéet jubluwuñ ci loolu de liñ ci jublu mooy parce que yooyu yëpp ay parties la yoo xamante ne ay partie wu xam-xam la yu nekk ci alquran ak sunna mais liñ ci tublu moom mooy nga jël mboolem alquran ak sunna yi nga considéré et que xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo génnee ci ñooy tax nga mën a gën a mën a am dégg-dégg bu wóor te leer ci gën a sew ci alquran ak sunna yooyu xam-xam nga yittewoo ko voilà yooyu xam-xam nga yittewoo ko léegi nag lenn lu ci nekk dafa am ay bien sûr voilà dafa am ay mais li nga xam ne moom moo waral a leer te ñu war ko xam mooy ne sharia moom mooy alquran ak sunna jeex na comme li Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ne benn la rek lañ am ñun benn règle kese mboolem yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem yeneen euh, euh, qa règle am suñu mboolem dund lépp ci règle boobu la ñuy dugg mooy na amul benn acte buñ mën a lu dul ne yàlla moo ko war a tëral ak yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam jeex na et que bépp mbir bu ñu mën a wax wax jooju wala re acte bu ñu tëral du mën a baax lu dul ne buñ ko tegee ci kanamu alxuraan ak sunna mu dëppoo su dul loolu rek du baax lool mooy suñu règle bi nga xam ne moom benn boobu rek lañ am lanaa qaa'idatun waahida benn rek qaa'ida boobu kese lañ am loolu la Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu te même biñ ko waxee affaire tasawuf sax boo xoolee ni mu ko définir day delluwaat ci règle boobu daf ne moom mooy ngay jëfee ndigal yi ba pare bàyyi tere yi sori ko imtisaalul awaamir wajtinaabun nawaahi ba pare loolu mu nemee noonu loo xam ne zaahiran wa baatinan lay doon sa biir ak sa lay doon voilà min haythu yarda la min haythu tarda ni ko yàlla bëggee faa yow ni ko bëggee jeex na mooy kon tënku dayo tënku ci alquran ak sunna mooy sharia Euh, buntu bi ko bii ñu ne nii bu ñu delloo ñaari buntu ci ginnaaw gisoon nañ ash-shara yaakaar naa defoon nañ ci ñett wala ñeenti jotaay ci sharia maanaam loolu la shara muy mbir mi nag lu la fi waayu mën a wax leneen lu ne dalaa bëgg moom daf laa bëgg tënk daf laa bëgg loolu rek la te subhaanallah même boo xoolee gur yi maanaam ñi jàpp ni ñi di leen tënk di leen manipuler moo xam manipulation bi day jaar par effet de foule effet de masse wala boog dafay nekk rek par kenn kenn même loolu sax du mën a am bu fekkente ne am nañuy wax à temps maanaam ba ko ba mu ko laajee ñu wax ak fañ ko war a waxe bu doon loolu am na ñooñu duñ mën a yàq liñ yàq duñ mën a jël doomi ay doomi aadama mobiliser leen tënk leen nax leen maanaam yàq seen adduna ko yàq seen adduna ak seen àllaxira ba faw loo xam ne fii lañ ko waroon a ñu nax leen gëmloo leen loo xam ne du dëgg ba pare di ko jaaree ci ay wax yoo xamante ne dañ ko tudde ay vérité historique ay wax yu ay fee yu am ay xew-xew fekk du dëgg dara xewu ci ay explication la yëpp dama leen di jox benn misaal tey nañu seetlu rek ku seetlu dëgg-dëgg na seetlu benn donnée bii ma lay may wax ni kan gi ci dégg ñu naan sëriñ sàngam def na kiimaan kiimtaan sàngam def na def na nangam comme kiimtaan xam nga avant boo leen di seetlu loolu da daan yomba nettali te ku nekk lañ ko daan nettali mais comme léegi lii xew léegi à à à temps réel lañ koy xam dafa mel ni maanaam effet boobu loolu da ngay gis ne dootoo ko déggati kim daan sàngam diw yoo xamante ne information bi day daw ñu mën ko vérifier léegi léegi déggatoo leen ko te ba bu yàggul dara man mii maa koy fàttaliku bi ma gën a nekk gone rek damay di ay nit xamante ne ñu ngi fi ba tey ah mais dañ leen doon waxal ay xeeti kéemaan yu dul jeex mais boobu problème mu vérification lañ amoon loolu mënul woon a nekk ñu vérifier ko léegi mën nañ ko vérifier kañ lañ nga ci dégg diw sangam def na kéemtaan sangam ba pare nit ñi teg ci seen bët wala ñu filmer ko kañ loolu boo ko nattee ci yi doon nettali di nga xam ne lu bëree bëri du woon dëgg li ci ëpp du dëgg dara du ci dëgg maanaam yeewu daa baax manam nit ki day xalaat quoi te xel borom sens daf ñu koo tegal ñun ñuy xalaat aussi teguñu ko fu pour ñu yéemu rek di kéemtaane a fettasu diw sangam amul morom moo fi raw moo fi kii bu dul woon moom nangam nangam maanaam da xalaat quoi dañoo war di xalaat voilà waxuma nag ne kéemtaan yi duñ am non attention waxuma ne karaama amul karaama am na kéemtaan am na nit yàlla yi dañ koy def mais mboolem ñi ñu leen fi tuddal di leen tuddal xeeti jalu kéemtaan yu ñu def loolu demewut noonu dafa am rek ay kéemtaan yu ñu def dëgg la am na yu def te sax bon wóoruma sax bon maanaam mais possibilité la mu am yu ñu def effectivement ci seeni dund ndax borom bi mën na leen ko terale loolu moom lu mën a nekk la mais nag nombre biñ ciy wax ak histoire biñ ciy wax ba da ngay am impression que ni kon diw sangam moom nekk ci dundam gépp bis bu jot mu def kiimtaan bu bees loolu nag demewut noonu te boo commencé di mën di am ay éléments de vérification rek commencé xam ne ndegete li ci ëpp du dëgg histoire yëpp li ciy dëgg moom daanaka moo mook bu doon loolu rek ci lañ ñuy yem sax kon garawutul woon quoi finalement nañ ko bàyyi ngay wax gis nga nitu yàlla yi bu loolu la ñuy nitu yàlla yi dañuy nekk lu baax ci sharia bii lañuy jëkkante kéemtaan yi nga xam ne day feeñee ci seeni loxo loolu du ne dañuy wér de pour di ko am ñooñu dañ bàyyee nañ ko nasaraar yanke du ne dañuy def ay débat dem ngir di ko am loolu bàyyee nañ ko ak njabarkat yi du ne dañuy def yépp amul lenn lu ñuy wut ci loo xam ne dafa dafa aju ci seen ay prestige déedéet jaamu yàlla rek la def bëgg yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi la ñu def lépp lu ñuy bëgg ak di ko dañ koy tënk ci bëgg googu ñu bëgg yàlla ak yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy seen objectif seen bëgg-bëgg yi seen namm-namm yi seen dugg-dugg yi seen génn-génn yi yëpp ci loolu lañ ko aj nit yàlla yi nga xam ne ñoom lañ ñoom lañu xam ñu nekk ñu ci ñu njëkk ñi ci ñu mujj ñi lii mooy seen dund seen dund dañoo jël diine borom subhaanahu wa ñu def ko dundin maanaam ñu ne lii lañu war a mooy suñu mode de vie bu baax bi dañoo jël alquran ak sunna ñu teg ko ci seen kanam ne daa iman ñun ci lii lañuy ne waaye nekkuñu fi mel ni ay ninja wala mel ni ay jabarkat wala nekk di tënku di nekk ci lasraar yi nekk ay lasraar yanke ak yu mel noonu loolu du seen du seen bëgg-bëgg du seen jëm-jëm du seen namm-namm du seen doxalin du seen yitte après nit ñi nag ñoom ñooy wër di nettali kéemtaan sàngam ba pare beneen affaire daf ci am mooy dañuy gis lu anodin ñu rafetal ko histoire bi day baax day am mais nag day anodin mais dañ koy rafetalal rafetalal rafetalal rafetal solol ko mbubu solol ko yére buñ paree ñu moom ci jëmmi boppam ñu ko passé waat ko defar kii dugal ci paquet kii ba mu rafet à la limite day génn imagination maanaam film waa Hollywood moo tax waa Hollywood bu ñu scénariste yi dëgg dëgg dëgg yàlla xam na Sénégal non ay scénario yu garaaw la ñuy def dañuy solo seen bopp di di defar ay scénario yu baax mais gars yi leen dàq te créer scénario foofu te loolu nag scénario yi gën a rocambolesque soo ko bëggee demal ci histoire sëriñ ci ñi ñuy nettali ci sëriñ ci façon kiimtaan gu nekk danañ la ko tuddal te boo ko xoolee liñ ci mën a vérifier di nga xam ne lii du dëgg te li ci yéeme mooy saa yoo amee capacité vérifier rek da ngay rendre compte que ni ndekete du woon dëgg. saa yoo amee capacité vérifier da ngay rendre compte que ne ndekete histoire biñ ma nettali naxee ma ko boobu léegi ma jàpp ne kiimtaan gii xew na ndekete amul waa léegi kon yi ñu amul capacité vérifier na voilà maanaam c'est que li yéeme capacité biñ loolu nag li tax muy mën di xew manipulation yooyu noonu de manipulation de masse te dañ ciy gis yoo xamante ne ajuwul sax ci ci ma yaa manipulation de masse yàlla xam na ni am na ci yoo xamante ne ajuwul sax maanaam manipulation de masse mais ajuwul sax par exemple ci benn mbir boo xam ne dañ naan lii amuñu capacité mën koo vérifier la wala mën cee wax dara mais daf fekk rek ne nit ñëpp dañ koy waxandoo wala ñu koy defandoo maanaam ñu bari laa bëgg a wax te du tegu ci dara du tegu ci xam-xam du tegu ci liñ gis te dañuy wax ne effectivement am na il suffit que nga taxaw remettre ko en cause pour sax ngay commencer gis ñenn ñi naan mais mais c'est vrai et pourtant et pourtant euh, am na misaal bu yaakaar naa jotoon nañ ko fee joxe mooy biñ nekkee gone dañ daan tam xarit ba ci ëllëg nga gis waa koñ bi yëpp te ni mu amee woon koñ la amee woon koñ ñu baree baree baree bare ci dëkk yu baree baree bare dëkk yu wute ndax lu ma doon dégg la buñ tamxaritee ba ci suba si ñu jël tusngal def ko ci bët yi pour ñu ko am bien sûr après ñuy xool jant bi nga gis ñu naan mi ngi nee gis ko gis ko mi ngi nee nee nañ soxna Fatima bintu Rasul radiyallahu anha moo boot doomam di fóot di dem di weeri jant bi di wax ne ñoom gis nañ gis nañ ko mi ngi ne ñu mi ngi ne di dem ak a jëllis ba yow boo gisul sax effectivement amul maanaam mais man daanu ma gis dara mës euh, na bon voilà mais yow boo gisoo sax da ngay xaw a jàppee sa bopp comme si que yow yaa normalul quoi lu tax gisoo li nga xamante ne ñëpp a ngi gis fekk en fait manipulation de masse la gis nit ni mu mënee loolu maanaam nga gis comme ni xar yi ñu leen di jëlee rek sàmm leen noonu jiital leen doxloo leen ñu def liñ bëgg exactement noonu nit ñi dañoo xaw a am jikko yu mel noonu alors que li leen doon yitteel li leen doon amal solo li leen li daan tax ñu ñu ñu ñu tegu ñu ba ñu ñu ñu li li li li ñuy sàkku ñu ñu mën koo am li ñu war a li ñu bëgg ñu am ko li ñu war a mel ñu mel ko te li nga xam ne moom mooy li ëpp solo ci ñoom te moom mooy l'essentiel bi te loolu moom mooy vrai problème bi ñu war a régler mooy génn ci taqyid gi dugg ci itlaq mooy dellu ci fitratallahi allati fatara an-nas gi nga xamante ne moom la doom moom la boroom subhaanahu wa taala doomu aadama ci cosaan voilà loolu nan lañ ci delluwe lii moom moo amal solo te nga gis boroom subhanahu wa ta'ala ni mu ko maanaam alxuraan koy bind taa dañ ko ubbi taa maftuha la bu dul woon alxuraan fitratallahi taa bi day day nekk taa marbuta maanaam mooy taa gi niñ koy bind mooy day tëju day nekk comme ab xaaku boo xam ne ñaari tomb mooy nekk ci kaw mais fii déedéet taa la bu ñu ubbi taa tombe taa boobu nga xam ne moom dañ koo ubbi def ci ñaari tomb loo loolu loolu la mooy fitratallahi maanam ngir wane ubbeeku gi ak yaatu gi nga xamante ne noonu lay yaatoo nekk loo xamante ne itlaq la dañ ko boyal voilà nit ki nag am ci possibilité am yëpp moom ngir mën cee dellu mais nag loolu ngir mu mën a ne fokk mu sampuwaat ci diine yàlla ji diine bu yàlla subhaanahu wa taala mooy charia charia boobu na comme niñ ko waxee léegi mooy alquran ak sunna moom mooy ñaari tomb yooyu alquran ak sunna ñaari tomb yooyu maanaam ubbeeku gi taa taagu ubbeeku gi ñaari tomb yooyu ci la taxawe alquran ak sunna ci ñaar yooyu ci lay delluwaatee ci ni ko boroom subhaanahu wa woon ci cosaan ci lay delluwaatee ci nekkaat maam aadama nga xam ne moom mooy maxallu tajalliyaati mooy bërëbu mboolem feeñu waay yi dootul tënkooti ci benn anam ci dara adduna bi yëpp moom nit doomu aadama maanaam nit moom mooy euh, mooy centre bi non seulement mooy centre bi mais moom moo wëlbatiku nekk adduna bu mag bi mooy al alamul akbar àdduna bi gën a mag mais aussi ruuxu doomu aadama ci boroom subhaanahu wa ta'ala la jóge kon yow adduna boobu boo bañ pour mu bañ la tenk comme que yow moom mi ngi sa biir adduna bi yëpp ci sa la ne donte yow nii ci zahir ya nekk ci biiram mais défi bi moom mooy nga nga mën a ubbeeku ba comme ni taa bi ubbeekoo noonu nga dellu delluwaat mais à travers ñaari keno yooyu alquran ak sunna nga mataat nekk ka nga war a doon nga delluwaat ci sa cosaan mooy tukki nga tukki ci sa borom subhaanahu jeex takk ci buur te loolu mënul nekk comme niñ ko waxee léegi lu dul lan nga jaare ko ci alquran ak sunna moo tax mu ne fa zahirul amri kon feeñu waaye mbir mi qaydun ak tënk la ci biti nii effectivement da ngay tënku xam nga yaa subhaanallah xam nga loolu moom moo tax euh, yéefir yi masalan ñoom duñu mën a comprendre tey nit koo xamante ne danaan euh, nit koo xamante ne tey masalan dafay ne euh, moom ci ci ci ci ci ci ah day day tënku ci charia parce que dañuy jàpp ne amul liberté d'ailleurs dañuy dégg wax ñi maam koy waxe sax dañuy xaw a yërëm sax képp koo xam ne dafee ne te loolu nag moom day dal xataa ba ñun wolof yi daf ñoo dal maanaam wolof yi nga xam ne ay jullit dañ lay wax daf ñoo dal ba nga xamante ne buñ gisee sax euh, say seen moroom yi wala ñenn ñi di jéem a tënku ci alquran ak sunna maanaam dañuy jàpp ne ñooñu dund gu metti lañu am dund goo xam ne doo baali doo dem cinéma doo dem eh, eh, eh, stade dund goo xamante ne doo déglu musique dund goo xamante ne da ngay muuru goo xam ne doo meesu doo gere faasu dund goo xam ne nangam maanaam yooyu pour ñoom effectivement loolu dund gu xata xat la dund gu naqari la dund gu metti la fekk nag wallahi alazim buñ xamoon gaa yooyu ni ñuy dundee seen bànneex giñ ci am ak ni ñuy dunde ni mu neexe dellu gi nu dellu ci seen borom subhaanahu wa ta'ala wallahi loolu bànneex gi mu leen di jox ni mu dinañ xam ne loolu doon nañu jaay adduna ak li ci biir ngir mën ko am waaye xamuñu ko dañoo foog ne gaa yi dunduñu voilà moo tax li feeñ ci biti ñi fa zahirul amri li feeñ ci mbir yi ci biti loolu moom mooy mu ne qaydun ak tënku la tënk la waaye wa batinuhu waaye la ca biir fii ca mbir ma ar-rahma mooy yërmande gi yërmandeeg borom bi boobu nga xamante ne ci la amalee mbir yëpp ci la lépp cosaanoo borom subhaanahu wa googu ne doomu aadama bi moom lay dund ci biiram ak bitim moom lay nekki yërmande googu moom moo ci la wàccee alquran ak ci la jàngalee alquran arrahman allama alquran mooy moom aju fees dellu ci yërmande ci yërmande googu mu ne tanzilun min arrahmani rahim kitaabun fussilat ayat loolu ak wàcc la def bu tukkee ki nga xam ne mooy aju fees dellu ci yërmande mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu yërmande moom nag téere boobu moom moo wàcc nga xamante ne dafa teqantal aaya yi nga xam te ne ñoo ci nekk lépp amul luñ nit ki lu dul ne yërmande googu moo ko te mi ngi ci alquran ak sunna amul dara moo tax ci biir saar bi sourate ci biir mu ngi naan wa innahu la kitaabun aziz laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wa laa min xalfihi tanziilun min hakiimin téere li ci eh, eh, lii téere la boo xamante ne dafa noot te mëneefu ko toppandoo mooy agir maanaam dafa dominant puissant ba pare nekk loo xamante ne dafa inaltérable mais inimitable loolu mooy aziz kitaabun aziz la yatihi al baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi caaxaan du ko dikkee ci kanamam ak ci ginnaaw tanzilun min hakimin hamid moo tax dafa wàccal dafa wàcc voilà voilà tukkee ci ki nga xamante ne moom moo xereñ te xereñee arte mooy ki nga xam ne moom mooy ki santu ca njalbeen ga ba ca ga mooy ki nga xamante ne lépp luy nekk téef dafa njattu ci di ko tagg ak di sant subhaanahu wa ta'ala yërmande googu nag nga xam ne moom moone ne ci al ci ci alquran ak sunna ci loolu lañu war a te bañ di bàyyi xel waxu ñi nga xamante ne xamuñu comme ni ko alquran waxe summa ja'alnaaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min allahi shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin topp yow yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam dañ laa teg ci yoon boo xamante ne dafa tukkee ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'ala ci alamul amr yoon woowu mooy sharia bi alquran bii ñu la jox sunna bi nga xamante ne moom ngay dundee lii moom mooy yoon bi kon fattabiha topp ko yow mi topp tànk yenent bi sallallahu alayhi wasallam buur yàlla subhaanahu wa yow lay waxal ndax buur yàlla subhaanahu wa taala lu mu wax yenen bi sallallahu alayhi wasallam képp kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay toppem la ko wax fii dalil taxawul saxal ne bii yenent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo ko jagoo kon fattabi'ha topp ko wala tattabi' te topp ko mooy jaaral ci yoon woowa jaaral ci yoon woowa wala tattabi waaye bur jaar yoon ahwa a bànneex wala a gaay nga xam ne laa na xamul nan la la alquran ak sunna di jàngalee biir nan la fi yenente bi sallallahu mi nga xam ne moom mooy ki itlaq googu ak boyal gi moom mooy ki incarné ak texe moom mooy ki incarné njariñ adduna ak alaxira moom mooy ki incarné yërmande gi ñuy wax ar-rahma innama ana rahmatun muhda la ñu wax sallallahu alayhi wasallam man nekkuma lu dul yërmande goo xam ne dañ leen koo jox kom cadeau mooy sunu cadeau sallallahu alayhi wa sallam euh, te mooy rahmatul lil alamin comme ni ko alquran waxe muy jëmmi yërmande te loolu lañ ko yabale mu nekk jëmmi yërmande ngir mboole mbindi fi naka lañ mën a amee kooku mu indil ñu alquran mu indil ñu sunnaam ñu di fi bàyyi ngir keneen ak leneen ak ñeneen ak feneen ak neneen nan wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun borom subhanahu wa ta'ala ne innahum naka ñoom lay yuxnu duñu la jariñ anka yow minallahi ci buur yàlla subhanahu wa ta'ala dara gis nga gis boo toppul alxuraan ak sunna nga topp gis-gis yi xalaat yi nit ñi seeni bëgg-bëgg seeni bànneex nga topp euh, naan lii moo xew xew-xew yi jamono yi mode bi lii la euh, nga topp lu la neex lu mën a doon ñooñu fa yàlla duñ la mën a dara te loolu yowmal xiyaamati day gën a fés day gën a fés waaye da fekk ne yàqal nañ la wallahi yàqal nañ la yàqal nañ la loo xamante ne dootoo ko mën a dabooti te amatul nuñ koy dabootee amul amul nu ñuy dabaatale mbir moom amul mi ñu la yàqal adduna bi yëpp buñ dajaloo ngir delloo la ko duñ ko mën ndax dañ la yàqal sa diggante ak sa boroom subhaanahu wa ta'ala tinkeeku googu dañ la yàqal duñ la jariñ dara wa inna az-zalimina ba'duhum awliya'u ba'd naka aji tooñ yi man jaa tooñ lool ñoom ñenn ci ñoom ñoom ñooy parandoo ña ca ñi nga xamante ne ñëpp nanguwuñoo tënku ci alquran ak sunna ci sharia bi ñoom ñenn ci ñoom ñooy ñoom ñeneen ñoom ñooy parandoo ñoom ñooy jàppalante kuy wut kilifa ci ñoom awliya day teg kilifa kuy wut kilifa ci ñoom ci ñoom ñi ngi ne nga koy dem seet ci te ku ci am kilifa am nga ku mat am bàyyil foofu ñooñu ñëpp nga dellu ci kilifa yi gi nga xam ne daf lay teg ci yoonu bi nga xam ne moo la yóbbu ci yàlla ci alquran ak sunna wattabi sabila man anaba ilayhi toppal yoonu ki nga xamante ne dafa jël lépp jox ma ko man yàlla subhaanahu waaye wallahu waliyul muttaqin buur yàlla moom ñi mu nekk ay parandoom mooy ñi nga xam ne dañoo sax ci ragal yàlla dañoo melowoo ragal yàlla muttaqin mooy dañoo melowoo ragal yàlla voilà kon loolu moom mooy mbir mi kon moo tax mu ne wajjaa a dikk na zahiru shar'i li feeñ ci sharia taqiyadan di tënk waaye wajjaa a dikk na nag baatinuhu ci biiram lépp itlaq nekk itlaq mooy lañu wax léegi moo tax fa zahiru salaati li feeñ ci julli nii ci biti taqyidun ak tënk la dañ laa tënk bi xarakaatin ci ay yëngatu wa aqwaalin ak ay wax dañ naan la del wax lii del def lii te ci loolu lañ la tënk am na yoo bari ñemeetoo koo wax wala ñemeetoo koo def jamono ji ci biir julli te tudraku bil aqli dañ koy daj ci xel waaye wa baatinuha waaye la nekk ci biir julli xushuuran ak toroxlu la ci sa ak sa cër yëpp ci yàlla wa jam'un daje gi ngay dajale lépp te lépp nga dajale ko rek alallahi ci yàlla kese loolu nag moom